di suuratul faadiha ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna kon nag ñu ñëw ba léegi fi nga xam ne lañu yemoon ci tënk bi nga xamante nii moom lañuy tënk li nga xamante ne nii mooy xew-xew bii de walillahi alhamdu walminna gisoon nañ bi agsi woon nañ fi nga xamante ne nii ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di demee fi nga xamante ne nii dem ba àgg fi nga xam ne mooy Tabuuk ak la nga xam ne moom la fa nee woon waaye ci yoon wi am na yoo xam ne dañ koo moom dañ koo xaw a bàyyi noonu ndax yoo xam ne mooy tartar bi naa Seydina mar doon wax radiyallahu anhum ba daanaka ñu mar ba seen put yi di waaj a teppeeku yonent bi alayhi salaatu wassalaam yenn yi nit ñi dañ doon loj seen gëléem yi ngir man ci la ñu lekk waaye it naan ci ndox mi benn bi seydna Umar radiyallahu anhu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko na ko noon seydna Abu Bakr nik wax na lu mel noon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko suñu boroom yow daal dinay barkeel say ñaan yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam nit ñi nag bu ñu fi nee di di li loj seen gëléem yi nii di leen rend ngir mën a lekk ndax ñàkk ak mar gi di naan li nekk ndox mi nekk ci biiru gëléem yi problème dina am après ndax après dootuñ am lu ñu war mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam woolu ñu daal di dajale li nga xamante ne nii mooy ku nekk li nga am rek ci ëmb yi ku nekk la nga yor ci lekk ñu indi ko mu daal di barke lépp ñaan ci ñaan ci barke nit ñi arme bi yépp lekk naan tamit ci ndox yi nga xamante ni ay ndox yu tuuti mu dugaloon ci loxoom ndox mi di wal di bari ba nga xam ne mooy arme bi yépp man cee naan wëgg ci seen géléem yi ak seen seen waruwaay yi seen seen yooyalee kon nag yooyu yépp daal dina fay xew kon nag bi nga xamante ne nii ñu ngi woon salaatu wassalaam bi mu doon seetlu nit ñi naan ana diw buñ ne ana diw bu bu ko saxaaba yi ñun bu ñoom ñooy seet ne ana diw mu ne bàyyi leen ko bu dee borom bi def na ci moom yiw dina ñëw abu xaysama moom bosam bi siiw na te loolu wér na ci al imaamu muslim ci xadiis seydinaa Kaab ibn Maalik radiyallahu anhu bu siiw bi ndax keroog saxaaba yépp daanaka ñi amul ngànt ñoom ñépp a génn léegi nag yonente bi alei saatu salaam waaw bu muy génn Medina ku mu fa bàyyi boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñenn ñi dañ ne Abdallah ibn Maslama muy non non moom Muhammad ibn Maslama <laughs> Abdallah ibn Maslama <laughs> mooy alqaama bi tout le temps dama koy xaw a mooy bu may wax tur yi bu ma concentré wul dama koy tudd non <laughs> alqaana bi kooku taalibe la woon ci imaamu Maalik voilà kooku non ibn qaana bi ni alqaana bi kooku bokkul kii kii Muhammad ibn Maslama voilà radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu am ñu ne moom lañ fa bàyyi waaye loolu gisoon nañ ci siira bi ne loolu amaan amuloo dëgër mooy Seydina Ali ibn Abi Taalib te loolu bokk na ci li ñu fàtte woon naafiq yi def ko Seydina Ali ibn Abi Taalib comme ni Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas daal di nettalee ci sax xadiis yu ne saxiix yi ne Seydina Ali ibn Abi Taalib keroog yonent bi sa salaam bi muy génn da ko faa bàyyi ne ko yow desal fii quoi <laughs> nga léegi nag naa yi ne moo xam nga Ali nii di waxante seen biir li tax yonent bale saa saa bàyyi ko fi mooy da koy diisal rek bu ànd ak moom non charge la ci di wax léegi Seydina Ali radiyallahu anhu dégg ko nag daal di mer quoi daal di génn nag daw ba dab yonent bale saa saa bi muy door a génn mu ne ko bu gisee muy ñëw mu ko mais mu ne ko lan moo la indi Ali mu ne ko dégg na nit ñi nee nañu liy wëg lii mu ne léedée ndax gërëmoo antakuuna minni bi manzilati Haaruna min Muusaa ghayra annahu la nabiyya ba'di alayhi salaatu wassalaam ne ko dalal xelam ne ko déedéet ne ko xanaa gërëmoo nga nekk am wàccuwaay ci man wàccuwaay yi nga xam ne moom la Seydina Haarun alayhi salaam amoon ci Seydina Muusa am waaye nag sauf que mooy yonent ginnaaw man amul mooy xam ne Seydina Haarun yonent la woon waaye nag yow manoo nekk yonent waaye wooy di nga am wàccu waayam li nga xam ne moom la amoon ci Seydina Muusaa di nga ko am ci man allahu akbar huwa ibnu abi taalibir radiyallahu anhu mawlaana abu sibtayni radiyallahu anhum wa ardaahum Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas ne maa ngi gis keroog Seydina Ali bi ko yonent mi alayhi salaatu salaam waxee lool mu ngi kontaan di dupp ñëwee ca gannaaw ndax kontaan di dellu Medina fa ko yonent bi alayhi salaam tegloo woon loolu nag moo tax li gën a dëgër amaana moom moomu muy Seydina Ali moom la fa bàyyi woon kanta Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu al ansaari radiyallahu anhu moom fekke woon na xare bi loolu ginoon nañ ci yaatal walillahi alhamdu wal minna léegi nag kon nag loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam nag ñi nga xam ne ñoo ñëwul woon ci way ngëm yàlla yi ginnaaw ñi nga xam ne moo leen jox ndigal ne toogal comme Seydina Ali ibn Abi Taalib ñii ak ñi nga xam ne amuñ woon lu ñu demee te manuñ woon a dem ak boroom ngànt yi ña nga xam ne ñoo fa toogoon te amuñ woon benn ngànt te manoon a dem moo doon Seydina Kaab ibn Maalik al ansaari radiyallahu taala anhu ak ki nga xamante ne muy Eh, ab muy Muraara ibn Rabi' ak ki nga xam ne mooy Hilaal ibn Umayya ñii nii ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom dara dalu leen woon manoon nañoo dem waaye demuñu woon te nag dinañu ko rëccu après comme ni nga xamante ni ci tënk ñu ko wax inshaa allahu taala léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii nag ci la àgg foofule doy naafiq yi nag def fa seeni yu jëfi naafiq ca yoon wa tamit mooy ña jotoon a dem léegi ndax dañ ne <laughs> <laughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa dafa jekki léegi ab kiiwam quoi <laughs> mooy gëléemam gi daal di gaal di riir mooy gisatu ko waa léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag wax saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum léegi nag ñoom ñu daal di nekk foo xamante ne nii ñoom dañ doon dañ ne leen ngir ñu wëral ko ko ñu koy seet am benn naafiq ne moo waaye yéen xoolal rek yéen Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam moom ñoom duñu fi nekk ay sayidina ak yooyu non wala rasulullah mu ngi nii <laughs> naan du moom neenaay moo leen di xabaare di xabaaru asamaan yeeg yooyu te mu ngi nii ak gëléemam réer ak naagaam réer xamul fan la ba naan nañ ko ko seetal léegi nag mi mu waxee lool am benn ñam ko doon wax yonent bi alayhi salaatu salaam nag fekk moom dafa newoon benn mbaar boo xam ne ci waa Ansaar comme que ci ñoom la bokk moom Zayd ibn Lusayt mu la waaw Zayd ibn Lusayt muy naafiq bi moo doon wax lool léegi nag fa mu newoon ndekete yoo kilifaam nga nga xam ne moo moom mbaar mi mu nga woon ci ma bi alayhi salaatu salaam moom fa la ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam jekki ne am na mooy koo xam ne wax na lu mel nii ba pare ne dem leen fële fi nga xam ne mooy eh, ci ci xur wële joxoñ leen aw xur ne bu ngeen demee di ngeen ko fekk mu nekk dafa lonk ci benn garab léegi nag bi nga xamante ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam wax lool ñu dem daal di ko fay fekk nag léegi nag waa ji ñëw nag di leen ko nettali jóge ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw leen ko nettali gars yi ne ya yow daa mel da nga fay newoon waa jii nii moo ko wax moom mii moo doon wax naan yonent bi alayhi salaatu salaam Muhammad de nee moom nii da leen di yëgal li xew asamaan mu ngi nii ak gëléemam réer xamu ko gars yi nag yow yaa wax lool ku bon ki génnal sama mbaar yow moom xaw ma kan mooy yow dootoo àndateeg ñun yow ndekete ku yées ki yaa nekk fii di wax wax yu ñaaw yi léegi nag loolu la <laughs> naafiq yi doon def ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne nii daal dinañ ko fay def léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci la ñu newoon nag mu agsi fi nga xam ne mooy tabu mu agsi kon lii agsi na ba dafa gisoon nañ ne fa doon jullee léegi nag di xaar kan Hiraql di xaar Romain yi voilà comme que agsi na seen suuf. léegi nag dinañ war a ñëw défendre quand même Héraclius le grand le grand César bu ko déggee dina mer dina ñëw quand ngir xare bi <laughs> léegi mais bon léegi dinañ ñëw ci côté léegi kan lay def yonent ba lay saa saa entre temps nag mu daal di yónnee ñu dem ci Seydina Xaalid ibn Walid ci maliku duumatul jandal di ukay diru duuma ne ko ngir mu dem yónni ko fa benn benn sariya benn armée bu bu mu jëlee ci armée bi détachement ci armée bi ne ko demal boo demee di nga ko fekk nag muy rëbb gi diñ ko fekk muy rëbb benn nag boo demee na nga ko na nga ko moo diñ ko fekk ca la daal di koy jàpp andi ko ci la Seydina ki nga xamante ne Ukaydiru duuma daal di utal li nga xamante ne mooy dafa ñëw ñu jàpp ko mu ñëw daal di nangu nekk ci suuf autorité daal di daal di signé ay accord yoo xamante ne nii ñoo koy liyee léegi ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci la ko maye woon ay kado yoo xamante ne nii ci wàllu suwaa yoo xamante ne nii yu nooy ba saxaaba yi radiyallahu anhum am ñu ci doon yéemu yonente bi alayhi salaatu salaatu wassalaam ne ndax da ngeen di yéemu ci lii xam ngeen ne moos mooy da ngeen di yéemu ci yéreem du sowaab yi mooy ne ak ni mu nooye te nekk lu rafet na leen leer ne gis nga musuwaar ya nga xamante ne nii moom la Seydina Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar ma ñu faatoon keroog ca ghazwatu Qurayza ma nga xam ne moom foofu la faatoo woon ndax naafiq yi ñoo ko jamoon ca Uhud lañ ko jame woon léegi moom moom ñoo noo ca xandak ghazwatul xandak ahzab fa lañ ko jame woon léegi mais ca moom moo joxoon atte ba na nañ faat ñi nga xam ne ñooy mooy yi ci yahuud yi waa Banu Qurayza moom moom mu moom moomu nekk àjjana kon loolu wane ne mu nga àjjana moom mouchoir ya muy utiliser moo ñu ne tend yére yu mag mag yi suwaab yi ngeen di kii yonente bi aleyi saatu salaam après ci la ko jëloon daal di koy séddale ñoom Seydina Ali ñoom Seydina Omar ak ñoom ñooñu quoi mais pas ngir ñu sol ko moo tax Seydina Ali la ak yeneen ndax ak ak tamit euh, yoo xamante ni bon yeneen nettali ak keneen koo xam ne dafa joxoon yonent bi saa saa ay soie est-ce que nettali yi benn la ak yooyu du benn waaye ak yooyu yooyu yépp leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna ci biir siira bi walillahi alhamdu wal minna léegi nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam bam nee foofu tamit fexe na am ay accord yoo xamante ne ña nga xamante ne ñoo nekk foo fële jege fi nga xamante ne nii mooy nekk ci bilaadu ruum te nekk ay satellite bokk ci arab yi ñoom waa waa waa Azrux ñoo ñële ñoom ñëpp yonent bi alayhi salaam daal di signé ak ñoom li nga xamante ne nii ay accord yoo xamante ne ñoo koy ñoo koy lii ñoom ñu nangu di joxe li nga xamante ne nii mooy jizya voilà mooy di joxe li nga xam ne mooy impôt de capitation jullit ñi ndax nangoo nekk voilà ñu dugg bu leen neexee ñu bañ a dugg li nga xamante ni nii mooy ci lislaam waaye nag kon lislaam moo leen di moo leen di noot comme ni nga xamante ni noonee la ko Ukaydir daal di joxe Ukaydiru duuma maliku duumatul jandal moom noonu li la def waaye it ak mbokkam ya ci waa Ayla ñoo ñépp yonente bi alayhi salaatu wassalaam daal di nay signé ak ñoom li nga xamante ne nii mooy ay accord yoo xamante ne nii ñoom ci lañu nekke woon